dane kenn ci ki nga xam ne moom ba ba mu amee ndox dane man moom nekkuma fi di jàppaate ko julli ndax julliwaat na julliwoon naa ba pare dane ko asabta sunna wa axraj wa ajza'at ka salaatuk dane ko daj nga sunna te sa julli ji nga julli woon même bu dee ne ba ngay julli amoo woon mooy moom ni mu def dafa ah, ah, dafa julli waaw léegi kooku mu ne ko yow dañ nga dañ nga sun sunna te tamit dane ko daj nga sunna te sa julli ga julli woon doy na la keneen ki nga xam ne nag moom dafa bàyyi ba hein hein non dañu julli ñoom ñaar voilà dañu julli ñoom ñaar ba ñu amul ndox après nag ba ba amee ndox kenn ki daal di ne bon jàpp julliwaat keneen ki ne non man moom julli sànk julli ndoon nañ ba pare man moom duma julliwaat ba ñëwee nettali ko wax ji yonent ma lay saar saam ne ki nga xam ne julliwaatul ne ko asabta sunna waaj zaat ka salaatu dañ nga sunna te sa julli ya nga julli doy na la keneen ki nag ki nga xam ne moom dafa julliwaat jàpp julliwaat mu ne ko lakal ajru marratayn am nga pay ñaari yoon waaw te tamit loolu la defoon ca waaja rek waaye ñëwoon naan ngir tegtal que ne qiyaas dafa mën a nekk ah <laughs> ku mel ni ñoom al imaam Ibn Hazm dañ koy bañ muy zahiri yi ah parce bokk na ci liñ lay wax dañ naan la woo ñu koy bañ qiyaas moo moo alakoon iblis bi parce que iblis jàpp ne moo gën maam aadama tegu ko fenn loolu xalaqtanii min min min naarin wa xalaqtahu min tiin moom daal dafa def qiyaas boo xam ne mooy dafa def Euh, euh, euh, raisonnement par analogie moom ci xelam mu gàtt xaw ma sax mais loolu moom yëfi caaxaan la Iblis jàpp ne moom buur yàlla comme que buur yàlla ci safara la ko bindee bindee aadama mi alayhi salaatu wassalaam ci li nga xam ne mooy ban mu ne safara moo gën ban waaw moo gën a leer moo ëpp njariñ moo kii pan moom sawaay ku mu takk sax nga raxase ko di ko moytu comme que kii ci loolu lañ ko binde man ñu binde ma ci lu étincelante te rafet te kii di leer kon nag loolu moo gën kon nag safara moo gën ban kon man maa ko gën ñu ne loolu raisonnement moo ko ci yóbbu waaw xiyaasa ko ci yóbbu kon nag eh, te loolu daal bokkul ci diine ji diine ji suñu boroom dafa indi mu leer maa faral naa fil kitaabi min shay bàyyiwu ci dara lépp a ci téere bi kon nag mayuñu fu ñuy nekk naan dañuy def ay raisonnement par analogie buur yàlla nag waaw li Seydina Noomaan waxoon ne yonent mi alayhi salaatu salaam wax na innal xalaala bayyinun wa innal xaraama bayyin wa baynahuma umuurun mushtabihaat li dagan leer na lee xaraam leer na seen diggante nag am na yoo xam ne dafa lënd lool kese fi ne waaw loolu kese moo fi ne ah kon nag leer na quoi buur yàlla nag bu bàyyee dara du du du du da koo fàtte de wal iyaadu billah waaye rahmatan lil ibad lii tax indiwu ci àtte te xam nañ cosaanu mbir yi mooy dafa dagan yenn yi mu indiwul euh, euh, euh, li nga xam ne àtte mooy ne loolu yërmande la ngir jaam yi mooy dafa dagan ci ñoom ñoom ñu dàq xiyaas bi moo tax euh, ñoom al imaam na Hazm zaahiri yi ñoom dañuy bañ xiyaas ah ak yeneeni tegtal yu ñuy tegtaloo ak yooyu waaye liñ la wax sànq nii loolu da koy wane que ne loolu jamono yonent ma saa saa tax saxaaba yi def nañ ko ñu wax ko ko mu saxal leen ci gisoon nañ waa Banu Qurayza ba bu leen yónnee ne laa yusalliyanna ahadun minkum illaa bi Bani Qurayza bu kenn julli ci yenn tàkkusaan lu dul ca banu Qurayza ñii bañ ñëwee ñu ne bon yonent ma lay saar saam jubluwu ci lool bu tàkkusaan jotee bay waaj a génn jubluwu ci ne buñ julli mooy dafa bëggoon gaaw rek li ci jubluwoon ñooñ ñu ne kon looloo tax ñu daal di ñoom julli ñeneen ñi ne dara ñoom ci zahir bi lañ jàpp waaw ñu ne ñoom ñu dem ba après lañ julli waaw bañ àggee lañ julli moo tax ku mel ne imaam Ibn Hazm rahmatullah alayhi moom moom moom moo doon wax ne yàlla maa ngi see jàpp seede prendre témoin yàlla que ne bu ma fa newoon même bu doon après guerre la noon la ko wax ju wala lu mel noonu lañ àgg sax fa heure boobu laa julli tàkkusaan <laughs> waaw mais ña ko defoon yonent ma ne sa sam ba mu ñëwee waxul kenn ne yéen yow mii yaa wax dëgg ñi ci des juum kon loolu kay hmm? mooy li ma doon wax sànq waa ji ñëwoon naan waaye yow man sama doom ji sama soxna si naan ko yonent ma lay saar saam dafa jur doom joo xam ne niroowul ak man waaw ah. man ni ma mel moom it soxna si ni mel mu jur doom joo xam ne sa waay bokkul ak ñun couleur yonent ma lay saar saam ne ko est-ce ngay gëléem ko waaw géttu moom li ma ci yor ak a bari ak gétt laa yor ay gëléem li ma ci yor mu ne ko est ce que am na gëléem nan lañ mel mu wax ko ni nii lañ mel mu ne ko est ce que ci gëléem yooyu amuñ yoo xam ne wut wute nañu couleur yeneen yi ñu ne waaw mu ne waaw mu ne ko laal kon lan moo waral loolu ah ñaari gëléem yu niroo comme ñaari gëléem yu weex jur gëléem goo xamante ne dafa xonq hein xonqaay boobu couleur boobu nga xam fan la jóge mu ne la'allahu asaabahu irq asaabahu irq mu ne mu ne amaana dafa am maamam joo xam ne noonu la mooy maamu gëléem yi boo xam ne noonu la meloon sab sidit moo ko moo ko dab moo ko dal mu mu mel ni na kooka meloon yonent ma lay saar saam ne ko tamit sa doom jii nga naan ngay bëgg a tuumaal sa soxna si naan doo ko reconnaître la'allahu asaabahu irq moom itam loolu amaana loolu la tamit waaw waa ji mujj dellu ne bon kon nag <laughs> na muy mën a xewe ci sama kii yi sama gëléem yi la mën a xewe fii loolu du qiyaas dafa jël lële rek ne ko xoolal defal raisonnement rek <laughs> mooy kon loolu noonu loolu loolu nag lay wax fii moom lay Seydina Mu'adh di wax fii ne bu ma trouvéwul ci téere bi yàlla beeg yooyu noonu laay def waaw mooy sama xel noonu la Seydina Omar Seydina sa ki Ibn Sumayya Ibn Sumayya Ibn Sumayya nan la tuddati Ammar ibn Yaasir radiyallahu ali Sumayya an ali Yaasir hein mook Seydina Omar bàyyi leen yonente ma sa sam yónnee ñu dem julli ñu am janaaba ñoom ñaar mu ne fa tamarratu ala al ardi kama tatamarrahu dabba ma daal di bërëngu ci suuf si mooy dafa def qiyaas que ne comme que njàpp ndaw li xam na ne bu dee sa njàpp moo toj ni ngay tiime ni ngay tiime xam nañu ko léegi nag janaaba la am moom mu ne kon yaram comme que janaaba yaram bi yépp la ñuy raxas kon man bu may tiim damay gi damay bërëmu ci suuf si comme ni fas wi bu sangoo ba pare buñ ko sangee ba pare ni muy bërëngoo ci suuf si nee na ma def noonu mu ñëw wax ko yonent mi alayhi salaatu salaam yonent mi alayhi salaatu salaam daal di koy ree ne ko doyoon na rek nga def nii ci sa eh, xar kanam ak sa loxo laal suuf si def nii ci sa xar kanam ak sa loxo mooy qiyaas la def tey nent balay saab-saab neewu ko baatil sa qiyaas bi baatil doono ah mooy loolu moom dafa bari dafa yàgg ci dafa bari loolu nag lay wax nii waaw loolu loolu lay wax nii voilà gisoon nañu ijtihaad yi eh, al imaam Ibn Mas'ud ne man bañ koy àttaloo mu ne ah gisuma ko ci téereeb yàlla bi te gisuma ko ci li nga xamante ne mooy ah sunnaa yonent mi léegi nag sama xel laay waxee mooy sama xel tekkiwul xelum neen mooy koo xam ne il faut mu nekk koo xam ne dafa habilité da il faut mu nekk boroom xam-xam xam alquran ak sunna ba pare nga xam ne moom buy wax selon loolu ci lay delloo àtte bu bees bi ñëw waaw moom loolu la loolu loolu la loolu mooy qiyaas mais pas rek naan bon je pense que bon attendez lii daal moo gën a ànd ak jamono on va ceci non non non dañuy xool par le mooy la dama am élément A élément A moom xam naa àtte bi ci alquran ak sunna hein élément B nag laa xamul àtteem moom day door a xew ab mbir ma lu bees xaw ma àtteem ma ne xaaral ni may def ma xool élément B ana lan mooy ay caractéristiques lan lay nirool ak lan mooy ay ma xool ci charia bi ci àtte yi jot a am ma ne xaaral ma xool élément B bii di door a ñëw est-ce que am na ci élément yi ma am amoon naa ah imaginez bu ñën dindi élément A B ma am élément A B C D E ba E am naa seen àtte ci charia léegi ma am élément Z jóge mais élément Z lu bees la léegi li may def bu ma bëggee xam attey élément Z du ma toog naan élément Z de lu bees la mooy lii de xew-xew bees la kon lii way atteem non damay xool ci élément yi ma jot a am am seen atte ci charia mu leer ana bat moo ci miro ay caractéristiques lan moo ci miro hein ak li nga xam ne mooy élément Z bu ma xoolee ba ci gën a mirool boobu laay ilxaaqu aslin far'in bi aslin li illatin jaami'atin baynahuma fil hukm mooy damay jël loo xam ne branche la du cosaan hein moom lay jël fexe xool cosaan mooy liy yonent ma lay sarsam àtte li alxuraan àtte ma xool ana lan ban àtte moo fa gën niroog lii ma jox àtte nag kon àtte booba laay jël jox ko lii élément Z bii nga xam damay xool ci ABC ba ba ba balan z ba avant z yë atte yooyu ma xool ban moo ci niroog élément z ma jël nag kon bu boobaa atte boobu jox ko élément z loolu mooy qiyaas mais doo toog rek naan lii kooku nag ki nga xam ne moom xamul sharia nan la mën a defee ijtihaad moo tax léegi waxi caaxaan la ngay dégg fii ñu naan bon léegi on va essayer de faire ijtihaad vraiment ay wa ñëw leen wàllu zakat bon gis nañ ne affaire bi gars yi léegi y a des yoo xamante ni jar naa bàyyi xel parce que am nañ ay centre islamique yu ñu war a tabax fii ci Europe wala ci Occident am ay fonds dafa jafe jullit ñi pour ñu financer ko c'est jafe et les États ne financent pas les lieux de culte voilà nguuru tubaab yi duñu duñu duñu financer di defar fi nga xam ne mooy jàkke yi wala jà fi ñuy jàngalal alquran léegi nag moom li def kon bu boobaa zakat nga xamante ne nii l'essentiel moo doon ñu génne alal ji joxe ko léegi kon zakat ji mën nañ ko joxe ay association yoo xam ne dañuy waaj a defar ab dañuy bëgg a tabaxal ab centre islamique pour di ci jàngal xale yi wala ay daara wala ab ab ab zawiya wala ab kër Sëriñ Tuubaa ñooñu war nañ leen ko mën a jox dañ naan la loolu man da ne loolu qiyaasun baatil loolu qiyaasum neen la ndax qiyaas daa bari yu koy yàq voilà loolu nag ñoo ñooñu il faut aller vers les usul yi dinañ la wax parce que loolu gan di lool lool lool ay ay cours magistraux yu bari la waaw yu am solo ci wàllu li nga xam ne ñooy yàq qiyaas waaw lii nag moom façon qiyaas boobu ñu koy def naan nañ ko jox association yi wala nañ ko def ci suñu caisse de solidarité gi gaa yi jëlox leen seen azaka yi ñu jox ko ci caisse solidarité wala euh, euh, li ñu war a tabax fii wala nañ jël azaka ji def ko ci rapatriement de corps lool man da ne nit ko faatu ñu ko yóbbu Sénégal ñu ne la jël azaka ji def ci man da parce que waa ji faatu na ba pare moom bokkatul ci fuqaraa yi fuqara innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa ibn sabili faridatan min Allah ñooñu ñu ngi dund la ku dee bokkatoo kii faatu na yéen kay dimbali leen ko ci neneen waaye moom alalu zakat bi bu ngeen di tabaxi jàkka ak centre islamique seet leen feneen fu ngeen di trouver alal mais zakat yi suñu boroom dafa wax lu leer que ni ñii lañ koy jox kon nag kooku xiyaasun fii muqaabilin nas dafa ja dafa jàmmaarloog texte bu leer naññ buy wax ci sujet bi kooku mënoo ci xiyaas wax nañ la xiyaas du dara lu da ngay fexe lu bees lii nga xam ne moom nga gis li nga trouvé wul ci alquran nga xool atte yi niroog ci alquran ak sunna nga jox ko atte boobu benn ci yooyu loolu kese mooy xiyaas du leen waaw du ne da nga fiy nekk di créer atte yu bees di wax ay wax yu bees yoo xam ne génnewoo ko lu dul ci sa muxu gi ci sa moelle ci sa sa sa sa bi nga ko génne loolu du dara waaw après gars yi foog ne waa ji fii mu ne yii saay boroom xam-xam la ponkal la ne ko du dara waxkatu xalaatam la rek boo xam ne gars yi jàpp ne moom xalaatam jum na kon mooy loolu waxi caaxaan la ku la wax lool rek xamal ne moom waxi caaxaan la hein loolu la de loolu ay waxi caaxaan na moo tax qiyaas ci ci diine ñu la bokk waaw ah? te loolu en général ci lañuy ci la boroom xam-xam ni di gina a kiiwee parce que bu doon yeneen yi il suffit nga jàpp nga jàpp masala yi kese ah boo leen xamee jeex na ku la laajati rek nga ñëw indi ko sottiwaat ko am na ñoo xam ne noonu lañ def jàpp ne boroom xam-xam lañ alors duñ boroom xam-xam ay cassette lañu yuy kese mais boroom xam-xam fi ñuy xame dëgg-dëgg ak surtout faqih ab faqih fi ñu koy xamee mooy koo xam ne xet xam nga mooy lu dégg-dégg gu sew loolu bala moo feeñ ci nit ki nag muy naasi la yu bees yoo xam ne day door a xew nag mu war cee génne acte bi léegi waaw ay don de sang ay waaw don de sang moom dagan naam daganul ah buñ jëlee exemple boobu léegi nañ essayer côté qiyaas don de sang don de sang dafa am benn affaire <clears throat> bu ci am mooy première li nga war a don de lan lañ wax don bala ngaa ñëw ci maye ndax est-ce que ban lu ñu war a la walla déet mooy sang sang affaire boobu loolu lan mooy àtteem ci diine d'abord addam deret bu génnee ci yaram lan la la mais sobe la sobe na loolu moo tax nit ki bu daggee deret gi tuuru déggoo alxuraan lim la wax aw daman masfuuxa innamal maytatu wad dam wa laxmul xinziiri no innamaa xarrama aleykumul in xur ak xurrima waaw am na innama xarama am na ma aleykumul maytatu waddamu wa lahmul xinziir kon deret dafa bokk ci nga xamante ni dañ koo xaraamal dafa nekk loo xam ne lu illicite la suñu boroom ne te aaya bale aw daman masfuuxa ñu xam ne kon deret juy wal te bari la juy gicle te bari bu dee deret ju tuuti loo xam ne lu ñuy lu ñuy jéggale la loolu taxul ñuy wax comme lu toll ni ak diramul baxli euh, al lii ci ñi koy wax ak li nga xamante ne mooy euh, deret yi nga xam ne bu ma rendee xar mi raxas ko wala gëléem gi loj ko wala gëléem gi wala xar mi walla bëy wi wala li nga xam ne mooy nag wi wala ganaar gi dina am deret yuy des ci veine bi ci sididéeg yooyu façon deret boobu dañ koy dañu koy lan dañu koy jéggale loolu mooy loolu kenn du la ne a ah, ah, ah, deret jooju daganul kii kii déedéet deret jooju mooy ne loolu dagan na voilà li bon mooy nga daman masfuux daman euh, deret ji nga ñu rendi xar mi nga taataan ko di ko diw seen jëyeeg ay di kii loolu dafa xaram waaw budul lee att bi rek dafa xaraam waxatuma laa ngay jël sobe di ko def sa yéere lool moo tax mu nekkee ci sa yéere ngay rendem xar mu takk ci sa yére deret yi gicle mu dugg mu dal sa yére yow nooy def dangay nekk koo xam ne danga koy raxas mooy kooku nu muy def da koy da koy raxas voilà kooku da koy raxas léegi nag mu des jazaar bi mu des jazaar mooy ki nga xam ne boucher la bu dee boucher boucher beneen affaire la bu dee boucher moom dañ koo dafa bokk ci ñi nga xam ne dañ leen a woyofal àtte bi àttey deret sobe la mais yi nga xamante ne mooy tëndaku moom dañuy dugg ci yi nga xam ne seenu mooy tëndaku dafa jafe moom foofu lay duggee moo tax ñu koy permettre mais ku dul boucher kenn du ko permettre waa ji nga xam ne occasionnellement la rendim xar wala ganaar deret ji gicle ñëw ci ya ci yére yi kooku da koy raxas raxasi alors ko bu dee boucher bi moom loolu mooy li métier li nga xam ne kooku métier la mu ciy nekk mu ngi mel ni manqkatu foos xam nga foos la fay ne ku mu boo doon dox fii ba ba dal sa yére nga xam ne leer na ci mooy kooku da koy dindi ji alors que bu dee ki nga xamante ne bon loolu nag ndax dindi sobee farata la wala du farata loolu euh, boroom xam-xam yi xam nga dañ ci wute maaliki yi rek rahmatullah alayhim ñoom ci seen bopp ndax na mu akkada la wala farata la mais ci kaw nga fàttale ko ko taka man ko lool mooy ay wax la ci ñoom kantawaa jumhur dañ ne sii sii dindi ko loolu farata la mooy yow léegi bu jàppee farata bi mooy yow waa ji nga xamante ni nii dafa romb fii ci foos li jóge ci foos dal ci yére kooku il est mu gis ko xam ko ko il est mu dindi ko waaw kenn du ko jéggal alors que bu dee waa yi nga xam ne moom katu foos la mooy loolu mooy euh, euh, mooy métier kooku dañ ko koy jéggal waaw mais malgré tout ça dañ naan ko boo amee beneen yére boo xam ne bu julli jotee moom ngay jullee def ko mais bu ko manul kooku ci yére boobu lay jullee te dara du ci ne jazaar bi it noonu la kon bu ñëwee ci wàllu deret kon mooy deret ci cosaan mooy deret dafa nekk loo xam ne dafa dafa nekk loo xam ne euh, euh, euh, dafa sobewu te loolu bokk na leneen lu koy wane mooy yonent bi alayhi saa salaam Fatima bint Abi Hubaysh radiyallahu ta'ala anha ba mu ñëwee naan man dama nekk ndaw soo xam ne jigéen laa goo xam ne damay gis deret saa su ne du ma masalaat afa ad'u salat est ce que ma bañ a julli bàyyee julli dana ko déedéet inna ma ne ko loolu irq la mooy ab veine la ab sidit bu fàcc la bu toj la moo xam ne moo moo fa la deret ji jaar ba pare mu ne ko bu bu ñëwatee mooy nanga raxas foofu bërëb ba mooy na ko raxas te bu dul woon sobe du ne kon nañ ko raxas dañuy xam ne kon soobee la moo tax mu ne nanu ko raxas kon mooy loolu loolu dafa nekk loo xam ne kon sobe la te loolu irq la léegi nag fa muy jaar <laughs> loolu mooy li gën a leer luy wan ne affaire bi ci xadiis que ne euh, deret sobe la waaw irq waxul ne parce day jaar fa sa xorum ba fa fa sa pëyi la mu génn non da lii euh, irq te comme que nag veine la mooy fu mu masoon fu mu mënoon a fàcce dañuy xam ne àtt bi benn la dañ koy raxas te loolu sobe la comme lim waxee ñu raxas bawlu al bawlu ba kaw kaw bi daal di mbéewale ci li nga xam ne mooy jàkka ji mu ne la tuzrimu la taqtamu alayhi bawla ah fa daa bi dalwin wala bi ina'in min ma'in fa uhriqa alayhi ñu sotti ko ci léegi kon bu ñëwee ba léegi ci suñu xiyaasu deret bi kon deret leer na ne kon deret dafa nekk loo xam ne dafa sobewu léegi nag ginnaaw loolu mu beneen affaire mooy bi xamee ne kon deret dafa sobewu loolu benn affaire la mooy kon est-ce que lu sobewu man nañ koo joxe lu sobewu nit mën na koo maye naan la lool koy man na ne lu sobewu nit manu koo maye nit nan lay jële ay ay ay ay comme ay saw yooyu di ko maye man lu nekk parce que lan dafa sobewu manu koo maye te tamit manu koo jaayi lu sobewu kenn du ko jaay lu xaraamit kenn du ko jaay ginnaaw bu ñu xamee loolu waaw kay kenn du ko may mais kon ñu ngi ci mas may maye don de sang est-ce que loolu parce que bu dee don de sang loolu gisuñu ci alquran lu leer naññ lu naan don de sang dagan wala non gisuñu ci sunna lu leer lu naan don de sang dagan wala wala haram léegi kon am na ñaari affaire yu ñu lijjanteegul mooy kon xam nañ ne deret dafa surtout juy juy wal dafa nekk loo xam ne dafa sobewu te xam nañ ne lu sobewu kenn mënu koo may léegi nag kon bu ñu amee yii waa don de sang dañ naan la euh, don de san moom àtteem lii lay doon mooy dafa nekk loo xam ne ci du dagan ci lu ñu joyal du xaram ci lu ñu joyal waaw mooy la poire sera coupée en deux waaw mooy comme que xam nañ principe bi mooy deret bu génnee ci yaramu doomu aadama dafa dafa sobewu te lu sobewu ma ñu ko may ci principe boobu don de sang da doon xaram waaye day dagan ci beneen wàll mooy ci côté darura ci côté darura mooy nécessité waaw ni nga xam ne noonu lañu leere ne lekk mbaam dafa xaram mbaam xuux wala mbaam sëf bu ci nekk ñaar yooyu bu ñu ne woon mbaam rek doy na yow ma xaybara gisoon nañ ko amara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa naada anna allaha wa rasulahu yanhayaanikum an luhumil humuril ahliya fa innaha rijs wal xadiisu fi saxiixayni an sayyidina wa mawlaana anas ibn maalik xaadimu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ah mu yonent bi alayhi salaatu keroog Xaybar digal na sayyidina Abu Talha al-Ansaari fa naadaa mu woote ci biir nit ñi ne buur yàlla ak ndawam bi tere nañ leen li nga xam ne mooy yàppu mbaam sëf ndax loolu ric sobe la beneen mbaam mi moom innamal xamru wal maysiru ah nooy aleykum la ah, mooy wa laxmul xinsiir walla wa laxmul xinsiir yi bokk nañ ci ñu xaraamal muy laxmul xinsiir di yàpp porc yàpp cochon ak gaayoo yële léegi euh, mooy loolu noonu seen yàpp malgré li muy xaram ci darura kese lay dagane nit ki bu demee ba xam ne bu lii rekk a fi sës te bu ko lekkul day wekkeeku day génn àddina bu boobaa dañ ko ci may fa mani tur ghayra baghin wala aadin fala isma alay waaw képp koo xamante ne nii nag dafa nekk ci nécessité il faut mu lekk ko mbaa mu faatu te amul leneen kooku moom xayra baaxin mu bañ a jég dépasser les bornes aadin te mu bañ ci di delluwaat naan ah yow <laughs> moom dafa nekk ci nécessité gis mbaam mi taxawaalu te moom rek a fi ne moom la dajeel saay mu daal di koy fàdd moomin moom xuux yoroon na feu am nay bant ci àll bi mu dajale yoroon na briquet mu tànga mu taalub taal daldi jël benn ci wàllu gigot bi daldi ci teg ci taal bi lakk daldi mais loo xam ne paa mu jàpp gigot bi yëpp ne ko teel de bu xamee ne li koy téye kese lay lekk mu teg affaire yi di lekk naan mu way ndeke mbaam sa waay nii la neexee ndekete est-ce que est-ce yi xaaral ah bon fii mu ne moom suur naa waaye nag naa denc loo xam ne yóbbal la même bu dee gis naa leneen parce que ah non maam nag ndekete <laughs> ce jambon là jambon beurre bi ndeke baax na ah. loolu nag lañ la wala aadin te doo ci dellu loolu amoo droit bien ah. kooku mu ne kooku amul bàkkaar amul bann na bàkkaar te pourtant li muy lekk ci cosaan dafa xaraamoon ci côté boobu la don de sang di dagane mooy ne ci idotura ci tiraar mooy ci nécessité nga xam ne nit ki day loru mooy xam nga avec accident yi gars yi perte beaucoup de sang moo xam accident domestique nit doon dagg dara dagg loxo bi nga gis deret ju bari di génn ñu woo pompier yóbbu ko mooy bu ñu ko defalaatul sang waa ji day daayif waaw accident yi am yenn oto mbëkkante wala mbëkk ci garab wala mbëkku tunnel ñu kiy waa perte beaucoup de sang loolu kenn du ne waa ji kil kil crève na dee graaw mais sama xaram déedéet sharia moom waxula ko kil crève loolu moo amul fenn sinon mu ne woon waa ji nga xam ne boroom mbaam mi ki doon lekk mbaam mu ne ko crèveal deewal non non nu wax deewal danaan kon fexe leen am des banque de sang ndax loolu doo bàyyi ba affaire bi xew nga naan gars yi ñëw leen ñu jël seen sang ndax boobu il faut ñu xam ku nekk ban ban nan lañ koy waxe man nag dama ko masula def te loolu lu baax surtout xam sax ban famille la ñuy wax famille famille de ban façon groupe de sang waaw groupe sanguin groupe voilà waa <laughs> ah, économie familiale ndeysaan hein ban groupe sanguin nga bokk loolu dafa baax a xam waaw ba bu ko defee yow bu la loolu dalee ñu xam ne yow ñu bañ faa nekk heure bi ñuy def ay test di prélever sa sang ngir xam laboratoire bi xool ban kii la après ñu la koy defal loolu lépp loolu lépp ay risque la yu ñuy jël te loolu bu doon fekkoon nañu xam ko dañuy ñëw rek defal la lele hein ban bi mu méngoo mooy loolu kon il faut mu nekk loo xam ne day may banque de sang foo xam ne la denc kii waa groupe sàngam ni ñuy may deret ñu xam ban groupe lañ bokk ku ci may sa deret ñu def foofu ba bu yooyu xewee ñu daal di koy joxe waaw ñu daal di koy mën a dimbalee nit ñi moo tax ci foofu ndax lan it turra buñ ko deful waa ji day faat fa man it turra ghayra aadin wala baaxin nga bañ ci ëppal ëppal ci nag mooy nga ñëw nag ba koy jaay naan bon man bon wala banque de saa yi mat nañ fees nañu yow nga naan nañu kii après ngir di ko commerce wala yu mel noonu wala yow yow miy joxe sang bi ne damay jaay sama sang déedéet déedéet mukk comme ni nga xam ne waa jii lekk mbaam mi mënu la ñëw loru di war a lekk mbaam taxaw naan bon finalement kon ce que je vais bon attends lii daal gis naa ne neex na te xam naa ne ñoom Christian ñoom Christian ñoom Christelle ah saa yi dañuy lekk ci mbaam yi man xaaral léegi ma ñëw daal leen këfinal <coughs> e jaay leen ci comme que rey naa ko pare muy yàq te inna allaha la yuhibbul fasaad buur yàlla bëggul yàq dañ naan la yee eh, bu ñu fontoo yow moom sa lii mooy lan lii nga yor di façade yow dañ la cee permettre kese parce que da ngaa loru nga naan dama koy jaay ñeneen loolu nag la nit ki dul man comme ni mu ko dul man ak waa ji yor deret waa ji yor kii de it moom itam du ko man <coughs> di ko commerce ak yooyu loolu mooy qiyaas bi léegi mooy lan lañ qiyaas côté sang bi gis nga mbir yi leer na que ne affaire sang xam nañ lii mais dañ koo qiyaas ak ñi nga xam ne dañu nekk ci lor comme waa ji nga xam ne dañ koo permettre mu lekk medd ji jamonoy loru voilà na ko noonu ci noon tamit ngay demee <coughs> masala yoo xam ne sax am na masala yoo xam ne moom du sax qiyaas c'est que gars yi tur bi mooy changer rek gaa yi riir <laughs> am na yoo xam ne bu tur bi changer ñuy riir waaw fii mu ne riba am na yoo xam ne ba ko gars yi tuddee intérêt am na ñu bari riir nañu. surtout naan taux bi day baas ay zéro virgule zéro un pour intérêt kese la ñuy jël am gaayu na non loolu nag moom yërmandee ci ne xam nga rahmatan lil ibad yi déet dañ naan la loolu moom amut loolu moom amut teg naa sama alal ci banque bi day jur après ma ciy tabax la muy jur ma tabax ci kër sa kër gi kërug baatil la waaw kërug neen la kër goo xam ne kër la goo xamante ne nii Euh, soxtu soxtu moo ko moo ko tabax bunyaan yi mur ya la dëgëral kër ga mooy lan soxtu mooy alal ju lewul la alal ju xaraam la waaw waaw te yow xambali bi moom nee na la yow de toute façon fekk yaa nga fa di jaamu yàlla loo fa jaamu yàlla buur yàlla du ko nangu ndax inna allaha tayyibun laa yaqbalu illa tayyiba ndax buur yàlla kat subhaanahu wa taala yonent mi alayhi salaatu wa nee na buur yàlla dafa teey te du nangu lu teey te yow indiwoo fu lu teey ah? sa kër gi ci lu xaraam nga ko jënde kon loo fa jaamu yàlla boo fa jullee du baax nga toog fay sikkar kenn du ko nangu nga toog fay loo fa def di xëdd kenn du nangu sa xëdd mooy yool ya nga waroon am ci xëdd ga doo ko ci am dara doo ko ci am ndax fa nga ko defee moo baaxul ah ñeneen ñépp nag nee nañ la am nga bàkkaar nag mais yooyu mën nañ ko nangu waaw mooy kaal duñ la newaat yow ma soo ko woon a def waaw nangu buur yàllaa ko xam waaye daal mooy ñoom li la mooy ne danga ko ñoom dañuy considérer danga koo deful sax parce que dafa bokk ci charte yi mooy fa nga koy defe tamit mu baax yow fa nga koy defe dara baaxu ci tax dafa xaraam kon loolu mooy li nga xam ne mooy qiyaas waaw loolu la moo tax ku mel ni kii al imaam al Muzani comme li borom al muzani al muzani ko xam al al muzani al muzani al imaam al muzani bi mooy mooy nijaayu imaam bu mag bi bind ci wàllu tawxiid imaam faqih bu mag bu xanafiya yi boroom xam-xamu xadiis bu mag boroom mushkilul asaar ak yooyu ah léegi xam ngeen ko xam ngeen ko borom aqida ak taxaawiya imaam at-Taxaawi imaam al-Muzani bi nijaayam la woon imaam al-Muzani mi àndandoowu al imaam ash-Shaafi'i la woon rahmatullahi alayhima mu ne qaala wax na al-Muzani al imaam al-Muzani al-fuqahaa min asri rasuulillahi sallallahu alayhi wa aalihi wa sallam ilaa yawminaa wa halumma jarraa istaamalul maqaayiisa fil fiqhi fi jamiicil axkaami fi amri diinihim qaala wa ajmacuu bi anna nadiiral xaqqi xaq wa nadiiral baatili baatil falaa yajuuzu li axadin inkaaral qiyaasi li annahu tashbiiha bil umuuri wa tamsiila alayhaa ah. al imaam al muzaniyu rahmatullahi alayhi kon mu ne al fuqahaa boroom xam-xamu fiq mais fuqahaa fii ginnaa yaatu boroom xam-xamu fiq kese waaw ñi dégg-dégg ci diine ah min asri rasulillah lu ko lu ko dale lu ko jëlee à partir depuis depuis voilà depuis bi sallallahu alayhi wa wa alihi ak ay ñoñam yàlla na yàlla julli ci moom ak ay ñoñam wasallamata muy salman mi yawmina ba suñu jamono jii may wax ak yéen al imam al muzaniyu wa halumma jara et cetera ak lok ay yow istamalul maqayisa ñoom ñépp dañ doon utiliser li nga xam ne mooy qiyaas waaw mooy comme li ñu wax sànk rek ci àtte yu bees nawaazil yi xew te gisuñ lu leer naññ naññ naññ àtteem ci alquran wala ci sunna dañ ko doon utiliser ku nekk rek am na yu bees yu la dikkal léegi nga joxe ci àtte waaw ci loo xam ne kenn tegu ko cim xel kese waaye mooy xel mu dëppook alquran ak xel mu dëppook sunna waaw xel nekk fi naan je suis cartésien rek kun hannaaka wala kun hunaaka sawaay mooy dañ naan la demal toogi nee yow kenn waxu la loolu sawaay hein dañ naan la déedéet mu ne kon ñoom boroom xam-xam yooyu yépp a ma maqaayis yi ci fiq fii jamiil ahkaami ci mbooleem àtte yi fii amri diinihim ci seen mbiru diine waaw ci seen mbiru diine ah waa ji nga xam ne day nekk ci avion bi mais ki nekk ci avion bi moom mën naa julli ah est-ce que nit mën naa nekk foo xam ne dafay tiim kaaba gi féete ko kaw bopp yow kaaba gi ngay jublu fa nga war a jublu la mooy fële est nit mën naa nekk ca kaw di julli ah ak nit koo xam ne dafa jullee benn bërëb xoolal moom dafa jullee tisbaar ba pare Paris Paris après laata tisbaar bi weesu il se retrouve à New York tisbaar waa Paris ba demee foofu nag non nañ wax tàkkusaan hein nañ wax tàkkusaan mu julli tàkkusaan Paris ba Paris jël temps Concorde ba muy am rak rak ñu ngeen New York ñoo ñu àgg New York fekk waa New York ñoom tisbaar di door a jot te moom julli na tàkkusaan ba pare est-ce que kooku il dañ ko naan ah eh eh eh kaay fii nga julli waat tàkkusaan kaay nga julli tisbaar te julli woon na tisbaar Paris yu ba julli tàkkusaan après du tisbaar jotee kaay julli waat ah xam nga ñun léegi simple la mais boroom xam-xam yi dañuy traiter xadiis euh, masala yi ñoom amuloo ñoom dañ doon wax naan ku comme ñoom exemple ku jinne këf la ñoom dañ doon wax mais imaginer leen kenn koo xam ne dafa julli Makka ba pare jinne këf ko yóbbu ko yóbbu ko Sham <laughs> xam nga loolu possible la léegi nu muy def julli boo xam ne julli woon na ko ba pare est-ce que dañ naan ko julli waata te loolu gaa yi nga xam ne fuseaux horaires yu wute yi gaa yi jóge Canada wala jóge états di ñëw Europe lool leeg léeg mu dal leen waaw ñu réer nag na ana naka la ñuy def ak ci wàllu koor gi <laughs> waaw man ba may jógee fële sawaay xam nga léeg-léeg nga def jour déca mooy boo yàggee ci avion yi fii ak escale yu bari yi <laughs> da ngay réer ci ban bés laa ne di nga xam bés bi nii ci montre yi mu leer mais man fee ba ma fay jógee fii bi ma fii kii sa waay ana fajar gi fee fajar gi mu ngi doon waaj a jot bi ma ñëwee fii mu guddi wala boog timis jot walla lan la ñuy def mooy yooyu yooyu yëpp boroom xam-xam yi buñ koy traité ah ay qiyaas lañ ko doon traité ak tamit di imagine yoo xam ne ñëwagul mu ne kon ñoom utiliser nañ fii al maqaayisa fil fiqi ci fiq fii jamiil ahkaami ci àtte yépp fii amri diinihim ci seen wiru diine ah moom la Seydina Omar defoon bi biñ doon liñ doon tudd bi passé ci wàllu peste ba amoon Sham mu laaj saxaaba yi ndax kat moo ci déglu dara ci dégg dara ci yonente mi alayhi salaam kenn déggewu ci dara ci yonente mi mu laaj muhaajiruuna yi ñu di jël benn décision ànd ak waa masalatul waa maslamatul fath ñi du dugg ci dëkk bi ah la def que ne am problème feste loo xam ne daalul uta catastrophique ça c'est c'est yi day rayet tamit mooy c'est contagieux c'est contagieux maladie la contagieux la peste way yow maladie contagieuse la bu mag kon nag man daal Seydina Omar gisuma may ñëw li maslamatul fath yi wax ñoom Abu Sufyan ñii wag ñii daal man moom laay jàpp mooy duma jël saxaaba yi ñi ma ci àndal di leen dugal Sham fii ak peste bi ah mu jël décision Seydina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu ñëw daal laaj ñu wax ko ni mu dem mu ne man dégg naa yonent mi alayhi salaatu bu xewee ci dëkk nga ne fa bu fa génn taa'un peste te bu xewee ci dëkk newoo fa bu fa dugg mu kontaan bi buur yàlla dëppalee moom décision bi mu jël ak sunnaa yonent mi alayhi salaatu moo tax lool lool moom hein lool la hein lool la léegi nag kon mu ne al imaam al Muzani qaala wa ajma'u bi anna nadhir al xaq xaq te boroom xam-xam yi dëppoo nañu loolu luñ masa dëppoo la këne li niroog dëgg dëgg la waaw li nga xam ne moo dëgg lii dëgg la taxaw élément A dëgg la taxaw am ay caractéris ay caractéristiques am élément B ñëw taxaw ñu xool muy les mêmes caractéristiques que élément A mais li niroog ne élément A kon bu boobaa te muy dëgg mais kon élément B dëgg la ndax ñoo niroo rek waaw <laughs> li niroog dëgg-dëgg la wa nadirul baatili baatil li nga xam ne nag moo niroog nee nag caaxaan ak mbóosóor loolu moom caaxaan laak neen la waaw li niroog caaxaan caaxaan la li niroog dëgg-dëgg la waaw loolu la di ndax bu xam nga ñàkk a dalay yóbbu ci yu garaaw <laughs> daf lay yóbbu les ci lu garaaw parce que boo gisee yenn yi Euh, yenn boroom xam-xam yi nga xam ne dañ koy bañ comme zahiriyé yi mooy dangay euh, affaire bu yéeme affaire bu yéeme moo leen di dal affaire bu yéeme moo leen di dal mooy lan mooy xoolal mooy dañuy kolewu turoo turoo turoo turoo <laughs> li imaam na daqi daqiqul id doon wax naan lii moom jumuudun mahd la mooy ak figé dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg kese kese kese ci mbir xoolal <laughs> xam nga sànk ñu ngi tudd bi ñuy wax affaire àttey saw ay mbéewal kenn dafa sobewu euh, xam nga yonent bi alei satu salaam dane laa yabulanna ahadukum fil ma'i da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu bu kenn tuur ndox ci ci euh, fil ma'i da'im ci ndox mi nga xam ne dafa takk une eau stagnante hein alladhi bi nga xam ne laa yajri du daw moo ndox mu tag la comme marigot bu ne tekk ab déeg bu ne tekk léegi nag mu des raakit ak daa'im bii dafa am napp bu koy alimenté comme déeg yi am boo xam ne amu ko mbalka yi nga xam ne dañuy tabax seen ab réservoir d'eau voilà nga xam ne dañu tabax perron ci suuf tabax lu yaatu yëkkati mu am ay mur mu carré ñu def ci comme këru Touba yi ni muy baree daanaka euh, foo dem yu mel noonu gis yu mel noonu. ñu del def ci ndox wala mbalka yi nga xam ne gars yi arrosé des fois bokkul ak teen yooyu siyaan yi waaw yooyu am nañ aliment fu fuy euh, lu leen di alimenter mooy maa ut daa im maa ut raakit moom mooy bi takk mooy moom perron ngay nekk ci suuf en tout cas amul lu ko alimenter hein en tout cas ci doon mu ne bu leen fi tuur ndox ci ndox mi nga xam ne moom du daw nekkul comme fleuve fleuve ni muy daw comme le Rhône le Saône nga gis da ngay ñëw taxaw ci wetu roon wala Saône gis ndox mi ni muy dewe di daw wala géej gi du boobu la tere mais bi nga xam ne dafa stagné bu ci kenn tuur ndox ba pare ginnaaw gi nga ñëw naan da nga koy sang euh, zahir yooyu <laughs> al imam Ibn Hazm ñoom rahmatullah alayhi ñu ne moo mu ne nga jël kii bi mooy loolu ku taxaw tuur ndox lañ lañ lañ bañ waaye ku ñëwoon par exemple jëlu kaas wala ab kopp wala ab beneen ab am mbuus tuur ci ndox jël ko sotti ko ci yow kooku du loolu lañ tere a imam ne Daqiq al-Id rahmatullah alayhi wax loolu <laughs> nen moom vraiment vraiment mais xool leen lii nag non waaye man ma taxaw tiim mbalka mi tuur ci ndox ak ma tuur ndox ci kaas ñëw sotti ko ci mbalka mi où est différence mu ne am na différence bokkuñ bu dee bi nga def ci kaas kenn terewu ko <laughs> kanta bi nga xamante ne nii dangaa ñëw taxaw direct boobu lañ tere mooy xam nga gis nga lool ni ni ni nga xam ne eh, foofu ngay mujje te en plus kon yu bari fii ci àddina bi dañ ko daganal te tamit moo tax dinañ ko gis ci wàllu zakat amaana ñu bañ ci yàggal ci côté bopp yow boo dee zakat daal sawaay ci li ko yonent ma lay saat saam doon lu keesee lañ koy génne duñ ko génne ci leneen mooy yow <laughs> sama euro bi bàyyil ma toog <laughs> naq day ni la c'est waaw fii daal dara naq day nii la or ak xaalis bu ne naññ sawaay waaw loolu la léegi nag ay euro yi euro boo ko laalee këyit la du xaal du du du du xaalis nii waaw du du bu ma nee xaalis mooy xaalis comme ceeb caq yi jigéen ñi sox mu nekk xaalis pur wala or pur wala lingots d'or yi wala lingots d'argent yooyu la ñuy wax boo nee yow biir de banque yi bokkuñu ci mais mooy kon bu kenn joxeeti zakat rek lingots d'or sax kan moo ko fi amati. genn banque yu mag yee koy yor def ko réserve lu dul takkaayu jigéen ñi daanaka ak bijoutier yeeg ñooñu gisatoo ku koy yor di dina am alal nekk milliardaire te yorul léngu ay billet la yor ak i compte bancaire léegi nga ne ko yow waa ji comme que fee daal moom zahab ak fidda lañ waxoon te yow ay billet nga yor ay dalasi nga yor wala ay euro wala ay CFA <coughs> wala ay ubuya kon nag yow doo joxe mooy yow dangay ngay neenal xëy ah eh, li taxoon. zakat wàcc ngay neenal waaw moo tax lii nii cosaan bu mag a mag la ajtahidu bi ra'yi wala alu waaw nit ki nag bu ñëwee ba koy def mooy li Seydina Mu'adh wax ci ne de wala alu mooy du ma gàttañlu du ma nekk bëgg lu simple bon je pense que bon attends on va faire vite bon ban masala bi waaye jël lii boole ah bon lii non dangay affaire bi dafa laaj un travail sérieux te bu boobaa mooy kook usul fokk nga xam ci lu bari ay as-sabru wa taqsim ak yooyu fokk nga xam yooyu xam nga loolu moo tax <laughs> moo tax nag eh, eh, boroom xam-xam boo xamee lool comme léegi xoolal beneen exemple bi nga xam ne mooy exemple gaa yi moom moom mooy daanaka li ñenn naan religion la sax am Brésil football kajj bal bi ndax dagan naam dafa xaram xam nga ku ñëw di xaar naan man gisuma ci alxuraan foo xam ne dañ faa bind football ah kuratul qadami al-la'ib bil kuratil qadami loolu masuma koo gis ci xadiis kon dagan na mooy yow vraiment yow danga gàttañ gàttañlu mooy yow vraiment vraiment vraiment vraiment vraiment dommage quoi hein mais loolu pour nga am àtte yu mel noonu ay football façon caaxaan yooyu hein <laughs> euh, mooy foog nga xool yi nga xam ne dañu bokk ay ay ay mbir te ñoo bokk ay ay affaire comme ñoom xam roog maysi roog ansaab yeeg azlam yeeg yooyu nga xam ne rijsun innama rijsun min amali shaytaan fajtanibuhu na ngeen ko ko ba pare mu ne innama yuridu shaytaan gis nga shaytaane dëgg-dëgg li mu nam mu ci yéen innamal xamru gis nga sànga wal maysiru jeu de hasard yi ñoom pie mi por perte muñ uti ngeen di wax xawma lan waxi caaxaat yooyu ñoom lutu ñoom ñoom xiis lan euh, tom lan tombola ñoomin euro million ñoomin française des jeux gaa yooyu loto du patrimoine moom la gaa yi dén génne démb ci patrimoine bi ci journée des patrimoines fii nga xamante ne mooy ci franc yi ci les francs ci franc yi ci français yi ah démb waaw démb la démb la 15 septembre waaw ci la ñu ne woon mooy façon loto yooyu yépp ba waaja ne naan gars yi c'est bien parce que y a quelqu'un qui a gagné xaw ma bu dëkk fan 13 millions voilà ça va permettre de financer la rénovation de certains bâtiments historiques du patrimoine ak yooyu te tamit dina tax gars yi jouer di am xaalis même bu dee liñ ciy am ngir le patrimoine bariwul selon kiy gagné mais c'est un loolu la waa ji di wax berne <laughs> berne moom il est moom mi nga xam ne moom moo jiite mbir yi Stéphane <laughs> jàmbaar nag calam ne ah moom mu ngi góorgóorlu moom calam ne moom mu nga ca moom bon waaye mooy yooyu noonu mooy ans mooy euh, <coughs> ki nu mu tudd waa ji xamru wal maysir mooy yooyu yëpp ay maysir la ak façon maysir yi ñuy def ci wàllu diine ji it maysir la affaire u la rek waaw ku woote di nga fay temps sa crédit ak yooyu ak ñoom dinañ ci am lii ñu laajub laaj boo xam ne yow nga gañe taxul nga am waaw nga gañe taxul nga am après dañ leen di tirage au sort léegi yow dangaa jël rek bi am fële ci caaxaan yi ñoom porte muñ uji uti daal di koy bubbee ya fi diine lan moo teewoon ngeen defe ko lu dagat compétition am na loolu baax na rawante fas yu mel noonu baax na mais mu bañ a nekk ñeen jouer ca gannaaw di pari yi loolu day xaraam mais ñu teg ni lii fas yi ñooy rawante ñii ñooy jokeer yi ku jiit am nga lii kuy deuxième am lii kuy troisième am lii ñeneen yi nag mooy bon wasalaam loolu baax na mais mbir mi du yem foofu mooy ñey joué ca gannaaw loolu sax a tax enchères yi yokk te loolu mooy yëkkati kii bu boobaa du baax ñey pari yi ca gannaaw waaw naan kii way gagné kii kii kii kii kii kii kii mooy ne yow miy wax ne affaire diine nga koy teg fayloo gaay ba pare na léegi ku tontu mooy yow nga gañe taxul nga am dañ leen di tirage au sort waaw ñu laaj ay laaj nga trouver keneen trouver keneen trouver au lieu ñu jox ñépp ñu ne non benn cadeau la nag parce que bëgguñu cee dépenser lu bari di ma di perte alal lañu bëgg dañuy tirage au sort loolu baaxul moo xam ci turu diini nga ko def dañuy laaj sax ay wa leen yonent bi alayhi salaatu salaam ñaata soxna la amoon gars yi kii nga ñëw après nga tirage go sort loolu baaxul ah <laughs> faut pas perdre la vue lu xaraam lu ñu peinture dagan taxul mu baax waaw taxul mu baax mumbaay mu ñu peinture gàmmu taxul mu baax ngumbe ak ngumbe gu ñu peinture ak cant taxul mu baax ak bari suñu réew yi ñun moom transformation dañ koo man la suñu prof ba doon wax euh, ndeysaan benn oustaz la fële ca Fadilu Mbàkke point e waaw masoon na kenn bu waxee yenn arab yoo xam ne dafa takk suuf danaan ko yow sa arab yi arab la yu ñu peint wolof ñu peinture arabe la <laughs> waaw waaw waaw <laughs> kon loolu lu ama am am solo la te lu jara bàyyi xel la mooy boo fi taxawee naan man football gisuma fu ñu ko bind mais gisoo ko kay loolu moom gisoo ko bi yoboo nga dem toog ndax football doo ko gis mais da ngay gis liñ bokk gaayu ñoom xam roog maysiroog azlam yeeg pilo fas yi gaa yi def ci seen xërëm yi ndax war naa tukkim waruma tukki ak gaa yooyu yépp wax yooyu yépp mu ne rijsun sobe lañ min amali shaytaani ci jëfu shaytaani fajtanibuhu na ngeen ko moytudu ba pare mu ne innamaa yuridu shaytaan dëgg-dëgg gis nga iblis li bëgg ci yii nii yépp mu leen façon ci yi mu leen génn mooy an ko baynakumul adaawata wal baghdaa'a ah wasat wa yasuddakum an ilsalaa wa an dhikrillah fa hal antum muntahun seytaane li bëgg mooy mu def seen diggante li nga xam ne mooy noonoo xoolal oliganisme oliganisme yi xew ci football bi ni gars yi noonoo gi ñuy noonoo parce que lan kii équipe sangam lay supporter la entre un Lyonnais et un Stéphanois Saint-Étienne un parisien et un marseillais am na ñoo xam ne dañ ciy taal seen oto uniquement parce que moom euh, plaque d'immatriculation am gis nañ ci ñu def ci 69 te mooy département du Rhône fi Lyon bu demee Saint-Étienne am na nooy demee ñu taal fa am na ku ma dégg kooku xam noonu dane ma man damaa jaay sama oto ku dëkk seen étienne jaay taal ko ba mu ko yóbboo gars yi ko taal parce que 69 la loolu lu dara dul ci match bi la jóge am na gaayoo waaja doon wax ne ma am na ñu ma liiroon ñu ne ñoom ay benn couple retraité bu dëkk Paris ñëw euh, dans le sud léegi retraité nañ am fa seenu kër ne foofu mais sauf que ñoom seen plaque soixante-quinze la mooy Paris nag mais fee fu ñu romb gars dañ leen di klaxonné di leen ñii di leen di leen di leen di leen tàllal baaraama teranga bi di leen saaga uniquement parce que lii innama yuridu te lan lañ ko jëlee ci hooliganisme rek entre les anglais e les turcs champions league gars yi xeex yi ñuy def euro 2016 Marseille fële ca Russie ak anglais ya seen xeex ya commerce yu bari ñu saccagé ko ci lan parce que football innama yuridu shaytan dëgg-dëgg li shaytaane bëgg mooy an yuqi amu def baynakumul adawa noonoo wal baxda ak mbañante bañante uniquement parce que moom équipe am mooy ñeneen c'est nos adversaires oliganisme gi daal di tëb fil xamri ci sàngara waaw te xam nga yooyu yëpp mooy ñooy àndan ah. gars yi dañuy naan ba ne pow dem ci baar yi saccage lépp jël chaise yi di ko rimbante ñii ay badd bos bël xaw ma lan la ñuy yor ay gourdin américain waaw ay chaîne bi ko bàccante ñii nekk ci comment ñii dee ci loolu waaye li gën a garaaw wa yasuddukum anis salaa mu takkale leen détourné leen ci julli xam nga ne gaa yi mat ci commencé ñu ne ci julli jot kaay leen julli ji bon waaye yow moo tax gars yu bari joué nawetaan yi xam nañ ci dara joué même xatta joué katu petit yi joué après timis sax après tàkkusaan bopp ci ay senegal yi ñu bari timis ci terrain bi la leen di fekk day lëndëm këriis bu amul làmp moom mooy lëndëm gee tax ñu arrêté bu amee làmp dañuy continuer waaw ñu faat timis noonu tàkkusaan moom am na ñoo xam ne sax duñu ko julli waaw ca lañuy nekk buñ paree war a waxtaan ku nekk la nga doon def moo naka nga gise match bi ku nekk di jay sa bopp la ma fa def bon man li yëg lii ñu fàcc waaye su dokku ma ani salaa mu taqala leen ak julli détourne leen ci julli wa an dhikrillah ñuy fàttaliku yàlla di tudd yàlla te lépp loo xam ne dalay dalay soril tudd yàlla day tax doo am en présent sa boroom yow mooy yow loolu moom mooy mooy loolu lu yées la ci yow wa anna xanaa nit ki xamul ne kullu nafasin li boroom euh, Cheikhul Xadim di wax bakkan bu ne jawharatun nafisatun la tanjali yumkinu an yashtariyal kanza biha boo xam ne du jeex ay ay ay ay trésoram ay njariñam du jeex fanta biha nit ki na xam ne boroom masaalik kullu nafasin bakkan bu ne bu jaam bi jawhara loolu ab gànjar la wurusu moo raw wurusu ngalam boo xam ne moom la nit ki détenir ci benn bak benn nokki bu ne xamal ne moo raw yi milliard moo raw alali àddina boo xam ne nag loolu gis nga sa bakkan sa nokki googu nokki gu ne xëcc loolu mën nga cee jënd man nga cee jënd ngëneelu àddina ak alaaxira yoo xam ne du jeex kon nag kon nag yeewu leen yeewu leen yeewu leen waaye nag li garaaw ci yooyu mooy xattaa ñi nga xam ne dañ naan ci diine lañ ne sax lu ci gën a branché ñoolu ko gën a xam te moom lañuy ñuy jaral na leen a perd lu bari ngir loolu waaw te naan jeu la rek fola rek waaw booy dóor bal bi neel allah wala euh, insha euh, sa yàtti insha tuy yooyu mooy yëfi caaxaan yooyu mooy la mu ngi mel ni nga naan waa ji booy naan sàngara ne fa naan bismillah <laughs> même bu dee ne bëree gën a garaaw wal neel bismillah rek nga naan saa yi foo géexe rek neel alhamdulillah loolu daa tax mu baax wal iyaadu billah moo tax xadiis bii xadiis la boo xam ne bu ama am solo la bu seydina Muaad ibn Jabal bii nga xam ne moom la ko yonent bi salaatu wassalaam wax ne ko ba muy dem Yaman ne ko kayfa taqdi idaa araka dalaka qadaa ana naka ngay ngay àtte bu dee ne àtte daf laa gaaral mu ne damay àtte bi kita ci téere bi yàlla bi azza wa qaala mu ko fa in lam tajid boo ko trouvéwul fi kitaabillah ci téeréw yàlla bi mu ne fa bi sunnati rasulillah ci sunna yonent bi alayhi salaam laay ndaw yàlla li laay àttee mu ko fa in lam boo ko fa trouvéwul fi sunnatillahi ah fi sunnati rasulillah wala fi kitaabillah waa boo ko trouvéwul ci sunna yi yonent bi alayhi salaam te trouvé ci téeréw yàlla bi ana nooy def mu ne ko ajtahidu bi ra'yi wala alu damay def effort ci sama li nga xam ne mooy sama xalaat def qiyaas wala aalu te duma gàttañ lu ci li nga xam ne mooy effort d'interprétation bi nga xam ne moom laay def insha allahu taala nag kon ci kaw noonu dañuy yem nii ci jotaay bii ñëw insha allah ñu àggale ba léegi léegi nag dañuy léegi nag pare nañ ci wàllu leen rekk a ñu dese mooy Seydina Abu Muusa al ashari radiyallahu anhu moom yi mu laaj yonent bi alayhi salaatu wasalaam laata muy dem fi nga xamante ne ni mooy fi ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam yebal moom seydina Muaaz ibn Jabal radiyallahu anhuma ta mooy Yaman radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala